léegi nag bés bii nii bi ñuy defar kii bi noo seulement moo jox idée bi mais keroog njàmbaarte bu am solo la fa la fa wane daanaka néew na keroog ku liggéey comme moom ni mu liggéey ba muhaajiruuna yi ne salmaanu daal minna salmaan ci ñun muhaajiruuna yi la bokk ci ñun la bokk salmaan moom ci ñun la bokk muhaajiri la ah waa lamsaar yi ne déedéet bal salmaanu minna déedéet salmaan yéen dayeen a juum de salmaan ci ñun la bokk déedéet ci ñun la bokk léegi bi waxee loolu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen salmaanu minna ahlal bayt ne leen yéen li ngeen wax yépp noonu mais salmaanu salmaan de minna ci ñun la bokk ci ñun la bokk ahlal bayti ñun waa kër yonent bi sama waa kër man yonent bi alayhi salaatu wassalaam salmaan ci ñoom la bokk allahu akbar moo tax kaana min ahli bayti rasulillah sallallahu alayhi wa dangaa foog ne lu mu ko jënde aw askan déedéet perse la perse la waaye yonent bi aleyhi salaatu wassalaam neena salmaanu minna ahlal bayt taxriiju xadiis bi defoon nañ ko imaam al bayhaqi soloon na ko moo ko solo defoon nañ ko bi ñuy def tarjamaam moom seydina salmaan indi woon yoon yi nga xam ni euh, euh, euh, yu bari yim ñëw ak bon liñ ci waxoon loolu boo demee ci bi ñuy def tarjamaam insha allah di nga ko fa fekk muy xadis boo xam ne boo demee imaam al euh, ibnu jariri daal dina koy indi ah kon kooku lan la ko jënde lan la ame boog lan la amee ndax luy lu ñuy jënd ko jaay nan la amee yeneen bi aleyhi salaatu wasalaam daal di koy boole ci boppam ci waa këram mooy loolu du ay nelaw déedéet topp ngërëmu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam noonu la ko amee moo tax nit nit yow mbir mi du dangaa juddu rek ñu classé la déedéet mukk nit man ngaa nekk ab brésilien amoo benn lien de sang boo xam ne buñ mën a établir ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nga mujj bokk ci ñi nga xam ne ci ahlu bayti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ndax lien de sang bi lien spirituel bee ko ëpp doole mooy yow boo fexee ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom mooy baayu ñépp mooy baayu ñépp mooy baayu xeetam mooy ay lu ne nit man nga ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam yow en tant que jullit bu la neexee nga ne sa frère la axuuka fil islam comme li mu waxoon Seydina Abu Bakar voilà mooy sa mu la neexee nga ne yonent bi alayhi salaatu salaam man de sama frère la bu la neexee nga ne man sama baay la waaw nga gis moom noonu la mel nga gis ne kon moom yonent bi alayhi salaatu salaam noonu la mel mooy ne baayu ñépp la mais baay ñi nga xam ne ñoom baayu dereet la ñu leen di wax asurafaaw am nañu jagle am nañu jagle boo xam ne suuratul ahzaab bi biñ koy gis waxoon nañ ci foofu yaataloon nañ ci loolu fii nag duñ ko yaatal noonu ndax euh, dinañ ñëw ci saar boobu mais pas lépp ndax lépp concerné wul li nga xam ne mooy xare bi même bu dee ne suuratul suuratul ahzaab di tudd muy ñooy am nañ jagle waaye loolu rek doyul comme li wax ne koo xamante ne ay jëfam yu baax euh, euh, euh, jiitalu la gaawalu la ci mbaax sax askan rekk fi ma bokk kese loolu du fa yóbbu waxoon naa ne ne Abu Lahab huwa ammu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Abu Lahab bàyyi texu yonent bi la alayhi salaatu wa waaye lu alquran wax ci moom sa yasla naaran zaata lahab dina xël see fa dugg safara boo xam ne wu am ay tàkk-tàkk la waaye xoola ci même même instant bi Seydina Abu Dhar kaana min ghifaar kaana min ghifaar yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee Euh, asamaan si mar ba mooy li nga xam ne mooy asamaan si niir yi lu tiimul suuf si yenuwul ku gën dëggu Abu Dhar allahu akbar allah allah Salman mi al mi nga xam ne nee keroog bu ngëm yàlla ne woon ca kaw biddiw ya de bañ koy laaj naan ko waa ñooñ wa axarina minhum lamma yalhaqu bihim ñooñ ñooñam ñu laaj ko ko di ko laaj mu ne ngi ngëm yàlla bu ne woon ca Surayya biddiw bu kawe boobu ta sore mu ne ñooñu ñii ñii ñoom dinañ dem ba fekk ko foofu allahu akbar waaw moo tax mbir yi loolu la l'islam moom de toute façon suñu borom lool la yow kay yow yaa jàpp na yow tu es exclu parce que yow jàpp nga ne gars yi wala boog sa société walla foofu fexe nañ yow ba ne la yow bokkoo këne mbir yi affaire u juddu la il suffit sëriñ bu ab sëriñ bu mag nekk sa baay wala sa maam jeex na alors que loolu amul yow nag comme que yow moom sa sa baay wala sa maam sa maam yi am na koo xam ne mbandkat la woon mooy na yow c'est faux c'est fini déedéet wala yow say maam xamuñu ci kenn koo xam ne ku baax la woon kon nag mooy lamda rek la woon kon yow manoo àgg fi nga xam ne doomi sëriñ sa fa àgg loolu du dëgg buur yàlla deful lool de buur yàlla moom égalité li gaa na égalité des chances loolu la buur yàlla binde àddina bi ci biir yà dem ci yàlla moom amul askan amulub juddu wa wa inna ila rabbikal muntaha gis nga bi ñu dañoo tegal lu leer ne ñu wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun maa uridu minhum min rizqin wa maa uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al leer na mu ne binduma nit ñi binduma jinne yi ak nit ñi lu dul ñu ngir ñu jaamu ma al ibaada loolu mooy objectifu mbind gi la création li nga xam ne mooy objectif bi mooy ñuy wéetal yàlla wahdahu la sharika la ndax buur yàlla dafa sopp ku koy jaamu dafa bëgg ku koy fàttaleku di bëgg koo xam ne day topp ci ndigalam tey bàyyi ay tereem bi mu bindee nit ñi wax leen lu leer ne lii yéen a ginne lii wa tax ma bind leen mu ne maa uridu minhum min rizqin soxlaw ma ci ñoom benn wërsëg du ñoom ñoo may wërsëgal du comme nit ki nga xam ne day créer ay machine ngir machine am boobu daal di koy rapporter retour sur investissement déedéet yàlla moom loolu amul xam nga nit day defar benn machine daal di koy breveté bu ko defee mu yor brevet bi nag képp koo xamante ne da koo soxla mooy il faut moom nga jaar fokk nga jaar ci moom boo ñëwee def lu mel noonu wala jël ay liggéeyam saa nga jaar ci moom bu boobaa mu yóbbu la traduire la devant la justice te bu boobaa yaay ñàkk kon loolu mooy li nga xamante ne nii lool moo am ci nit ñi buur yàlla nag di lool mu ne maa uridu minhum min rizqin wa maa uridu an yut'imun nit ñu soxlaw ma ci ñoom benn wërsëg te soxlaw ma nammu ma ci ñoom binduma leen ngir ñu may dundal ndax buur yàlla huwal hayyu alladhi la yamut mooy ki nga xam ne bu ñuy wax dund moom mooy moom mooy kiy dund te du mas génn àddina ku dul moom nag di nga mos dee kon buur yàlla lool la mu ne sax li am ba des moom huwa ar-razzaaqu dhul quwwati al-matin yéen nit ñi seen wërsëg buur yàllaa ko yor ar-razzaaqu mooy aji wërsëgalaakoon ji dhul quwwati matin boroom kattan gu dëgër gi wallaay ku mu defal yi yépp jaamu woo ko faale woo ko yëgal ne huwa dhul quwwati matin kon buur yàlla bi ñu defalee loolu lépp ba pare nag mu wax ni kon ñu ñépp ci yam mbir yaa ngi mu ne nag wa inna ila rabbikal muntaha léegi tegu leen mooy autoroute baa ngoog autoroute bee ngoog autoroute jaamu yàlla jaamu yàlla autoroute la boo xam ne voies yi mu ngi moom mënoo koo lim nit ku nekk nit ku nekk nit ku yàlla bind rek am nga ci voie boo xam ne keneen manu la ñëw di traverser sa kanam di la tax di la yéexal amul ni mbindeef yi tol yoon yi ëpp nañu mbindeef yi fu ne waaw loolu la léegi nag yoon woowu yow boo ci tegoo na sa matériel baax rek bu doon foo xam ne course automobile la yow na sa oto baax sa moteur baax te nga duy lu doy ci li nga xam ne mooy carburant tegu ci kaw ku àgg nga àgg ku àggul nga àgg couloir bi ay couloir la ku nekk ak couloir yow nag boo ñëwee nag ñu commencé te moteur yépp a yem au départ moteur yépp a yem ñépp yem waaw buur yàlla moo leen bind min butuuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an buur yàlla nee nañu moo ñu bind génne ñu moo ñu bind ci suñu biiru ndey yi suñu yaay yi bi mu ñuy bind ji ñu génne xamuñu dara dara lañ xamul kon kay ñépp a mooy ne fii ñépp a yem xamuñ dara buur yàllaa ko wax bi moo tax kanta wax jooju gaa yi naan ay nit ki euh, euh, li mu xam nii li muy jàng da koy découvrir buur yàlla defoon na ko ci moom loolu lu jara seetaat la da dane man maa leen bind huwa alladhi xalaqakum li butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an buur yàlla moo leen bind ci seen biiru nday yi xamu ngeen woon dara xamu ngeen woon dara kon ñépp a ñu tegu nag ci autoroute boobu ku nekk ak sa xulwaar buur yàlla jël chance yépp jël xel jox la mooy mooy mooy mooy bi xel jox la te affaire ay kii handicapé la kii loolu amu ci amu ci buur amu ci am xel moom yow jaamul yàlla te yàlla kese tax carburant bi mooy yow ndigal yi tere yi ku la gën a topp li yonent bi alayhi salaatu salaam teg kooku mooy mu ngay dugal vitesse yoo xam ne yow xaajoo ko dugal moom mu nga trois cents kilomètres heure yow yaa ngi cinq kilomètres xam nga loolu yemul vitesse yi yemuñu kon mu ne ñu wa ilaa wa inna ilaa rabbikal muntaha ca sa boroom nag fa la daytal bi nekk mooy aca daw leen ñëw leen ci man fu waay jaar nag ci man ngay teer si loolu mooy objectif bi mooy ridwaanullah ngërëmu yàlla ajjana yépp ajjana li ñuy wax ajjana mooy lan ajjana kan ni dina fa dugg te amoo ngërëmu yàlla nga foofu radiyallahu anhum wa radu anhu ulaa'ika hizbullah alaa inna hizballahi humul muflihun ni nga foog ne buur yàlla dina jël nit ñi di leen dugal ajjana te amuñ seen ngërëm ah radiyallahu anhum wa ardaahum buur yàlla leena leen a gërëm gërëm loo leen moo tax radiyallahu anhum wa radu an zalika liman xashiya rabba waaw àjjana ji liman xashiya rabba ngir ku ragal lée koo xam ne dafa ragal boroomam radiyallahu anhum buur yàlla yërëm gërëm leen waradu ñoom it ñu gërëm li leen buur yàlla fay buur yàlla gërëm na seeni jëf am nañu ridwa waradu an ñu gërëm li leen yàlla buur yàlla fay mu ne daalika li man xashiya rabba lii mu ngi ñeel képp koo xamante ne nii dafa ragal ki nga xam ne mooy boroomam moo tax il faut ñu bàyyi saaxaan yeeg naxaate yi képp ku la wax leneen lu dul lii lu la ku la wax lu dul lii moom lay tàmbalee nax dalaa bëgg a raw rek dalaa bëgg a raw def la jaan di la di la di la di la di di di la liggéeyloo déedéet du lool de fenn la la raw début bi moom ñépp ci yam mooy fu waay tollu man nga faa toll gaa yi nag ñoo lay gëmloo ne diw moom kenn manu koo dab ma ne yonent daal manuñu koo dab ndax yonent jeex na suñu boroom a ko wax jeex na yonent yi jeex nañ di moom mooy moom mooy ki ki ki ne woon ku mujj gi di Seydina Muhammad alayhi salaatu wasallam jeex na ab yonent moom nubu woon doo ko fi am waaye moom ak mbaax mbaax moom mu ngi fi te ki la loolu man da nekk moom sëriñam boobu lu idée boobu la dàq ngir wax ne sëriñam ñi jiitu wa waruñu ko raw moom idée boobu la dàq la dàq pour saxal loolu après ba ba mu santee sëriñam mu ne léegi kenn mënatu mel ni moom moo tax soyons logique rek soyons logique yow lu tax nga ne kenn man da mel ni moom xanaa buur yàlla mayewul kese buur yàlla xanaa mayewul kese lu fi waaye am li ñuy tudd nga dégg ci téere yi ñi ñuy lim ci téere yi di leen nettali mu la yéem ma ne man ngaa am lu raw loolu waxuma lu mel noonu de mais lu raw loolu man nga koo am waaw loolu rek lenn rek ka la koy may sopp yonent bi alayhi salaatu wasalaam topp ci ndigal yi bàyyi tere yi fini loolu rek la lool kese la voilà ah, waaw jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhaaru xaalidiina fiihaa abadan radiyallahu anhum wa radu 'an dhaalika liman xashiya rabbahu innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum xayrul bariyya jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhaaru xaalidina fiihaa abadan radiyallahu anhum wa radu 'an dhaalika liman xashiya rabbahu mu bopp moo tax àjjana buñ naan àjjana loolu mooy ngërëmu yàlla nga fa ne ndax foofu buur yàlla moo def ngërëmam yawmal qiyaam foofu la ko def moom la neex am sànjam mu def ko biir safara te loolu lépp sax di ngërëm loolu lépp di ngërëm ndax gaayooy bu leen yërëmul woon duñ ko ma sax am ñoom moom bugal rek a tax ñu mën a ñu mën a xam borom bi di ko fàttale ko di ko xalaat di ko di ci bàyyi di ko bàyyi xel kon gaa yi nga xam ne a amanu wa amilu saalihaati ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla tey jëf lu baax ulaa'ika ñoom hum xayrul bariya ñooyoo yee ñooy ñi gën ci yi mbindeef yi ñoo gën ci li mbindeef yi ñoo gën ci li seenu pay nag mooy jannaatu an nit yoo xam ne day daw ci seen suuf al anhaaru xaalidina fiiha abadan radiyallahu anhum buur yàlla gërëm la mu ngi noonu mooy àjjana bu kenn foog ne leen fay dugg saa yàlla gërëm la da ngay am gërëmu yàlla ba pare kon nañu bàyyi yenn idée ku la ko wax waxu la dëgg Seydina Salmaane ngi yonent bi alayhi salaatu Salmaanu minna ahlal bayt mu jël ko taf ko ci boppam boole ko ci boppam te perse la perse la boo xam ne fële la jóge moo tax la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin bi taqwa mooy ñun affaire yi dafa leer alquran wax ko yonent bi alayhi salaatu wasallam wax ko mu leer nañ ñu ne fi dégg wax yooyu di topp waxu keneen ak ku man di doon yoo xam ne dafa wutee kii ñu naan daal laaj dégg-dégg laajul benn dégg-dégg lii dafa leer laa la amul ngëneel li arab bi yin ci benn arab ala ajami yin ci kaw koo xam ne du arab lu dul ci ragal yàlla waaw inna akramakum ki gën a tedd ci buur yàlla ci yéen atqaakum mooy ki gën ragal yàlla moo tax nit il faut nga xam sa bopp xam li yàlla def ci sa bopp def ci yow te lool mooy domaine yépp te buur yàlla neewoon na ana inda dhanni abdi bi buur yàlla neewoon na man maa nga fa sama njortal jaam fa mu tollu ci man foofu laa yem ci moom foofu laa nekk ci moom jàppee ne moom lu baax laa koy defal mooy lu baax rek laa koy defal mais bu jàppee safaan bi eh, safaan rek lay gis ma seetaan ko képp koo xam ne te loolu nag même affaire u àddina yi noonu la yow toog naan man yii moom duma ko am eh, CCBM loolu moom manuma am lu mel noonu lu tax nga xañ sa bopp loolu kan moo la loolu manoo ko am manoo am CCBM Touba Sandaga lu toll noonu manoo ko am kan moo lu tax yow nit ñi lan moo tax ñu ñu am njortu bu mel noonu ci seen borom mooy ne sama borom ne li mu defal diw manuma ko duma ko defal duma ko defal buur yàlla nee na ku ko jàppe noonu ma bàyyi la loolu kon duma ko defal boo gënee ne lool ngay am nekk ci te góor-góorlu buur yàlla defal la lu raw loolu wala lu mel noonu moo tax il faut pas ñu bàyyeeku loolu mooy ci domaine yépp ayee tubaab yi fii discrimination rek la li gaa yi gëmloo booyu quartier yi ba tax njàng mi duñ ci sonn mooy doo ñu bàyyi ndax dañ leen di gëmloo ne ay Sciences Po ay ay ay ay ay ay HEC yooyu noonu c'est pour les boss ak pour les les les bourgeois déedéet kan moo leen wax lool loolu ñoom ñoo ko wax rek ñoom comme que le fait que ñoom ñépp loolu lañ leen gëmloo def ko seen bopp yi. tax dootuñ go ñu def sax effort yu leen fay yóbbu léegi nag ñi nga xam ne dañ koo gëm muy tubaab yi mais c'est normal ñoo fay ne ñoo fay ne ndax ñoom ñoom ñoo ko gëm jàpp ne fii dañ fiy ñëw dangaa foog ne seen amut ba xaalis bàyyi kenn ci ñoom rek loolu mooy moo leen fi yóbbu mais dañoo jàng mais mooy de ñu daal di damm booy ci loolu yéen jarul ngeen di sonn Sciences Po moom Paris manu ngeen faa dem non non non les grandes écoles c'est pas fait pour vous pourquoi c'est pas fait pour eux mooy loolu noonu nga xoolal te loolu lu bon la mooy boo ko xasee def ci ci ci xale wala ci nit yar ko ci moom ba màgge noonu tout le temps défaitiste lay doon tout le temps défaitiste kon nag suñu boroom subhaanahu wa taala yonent bi alayhi salatu wassalam di jàngal à travers Seydina Salman que lu li Salman am nii mooy du moom rek du moom rek yow ñaanal li njëkk ngay def ñaanal buur yàlla boole la ci lu tax nga naye sa def foog na buur yàlla du du la lool day may rek wa ma zalika ala allah bi aziz lool difficile buur yàlla jafewul buur yàlla te buur yàlla li mu yor da joxe amul tur amul sant amul askan te wàññiwu ko dara mais lu tax duma ko ñaan man mais dama koy ñaan tey góor-góorlu ndax loolu mooy loolu mooy loolu mooy yaakaar da ngay def dangay def dangay ngay ñaan tey def ay effort yu tax li ngay ñaan nga am ci loolu mooy yaakaar sinon bu dee da ngay ñaan toog di nelaw loolu mooy at-tamu at-tamu kooku day xemmeem te xemmeem kese taxul rom nekk rom kon nag dañuy ñaan buur yàlla yàlla na nga ñu def ni seydina salmaan boole ñu ci aali bayti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam waaw kon mu ne salmaanu minna ahlal bayt yonent bi alayhi salmaan ci ñun la bokk ñun waa ahlu bayti rasulillah sallallahu alayhi loo cam cam waay waaw